borom sa si saaru sa si saaru bu dee ma ma dem njëriñ ma dem Madina la ci son juróomi naan la la waaye soo naan ñaar fukki at yi tawee bismillahir rahmanir rahim borom sa si saaru bu dee ma ma dem njëriñ ma dem Madina la ci son juróomi naan la la waaye soo naan ñaar fukki at yi tawee bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubinan boobu lu ko wax la wàcce ca Hudaybiya ba nga xam ne yéen dafa nelaw gént dem Makka ak saaba yi ñu wër ci Kaaba bi waaw di la seen at yi di duufu mooy aw nag ni ko saaba yi ne ma ngi jël naa ñu dem Makka saaba bi waaw di la seen at yi di duufu mooy aw nag ni ko saaba yi ne ma ngi jël naa ñu dem Makka maa ngi jël ñu wër ci saaba bi di la seen at yi di duufu saaba yi daal di kontaan xam nañu jël sa yonent bi moom mooy la ci daal di ne ko nañu waaj rek ñu dem Makka ndax yàlla may ñu ñoom ra mu daal di waaj ànd ak saaba yi ànd ak jigéen ak juróomi téeméer wala juróomi téeméer ñu teg mango ci ci juróom ñu daal di xaqal yow wala xamee ne dinaa lii la yéen ñëwoon yaman bu ñëw tapp ci moom ubbil ko ñu ne fukki juróom tapp ci juróom benn fukki yaman ñu téeméeri juróom dañ ñëw ba ca bu ko tey biir saa ci waa Makka dégg ko rek mais lii yàgg yàgg na Muhammad bi ñëw dugg Makka rek yaaram yi def na def ci dugg ci kaw na teel dañ ko wàññi dina la yéen a dugg dugg Makka yéen a toog foofu ay fan ci yéen a yéen a jàppalante ak yéen a yéen a sallallahu alayhi wa sallam xebal Ibn Usman ibn Affan jox ko gëlëm mu Affan wala ko fukki ñu doon jugee ne ko demal ca Quraysh ne leen toog xare seen xare yi neen na leen ba jeex nañ sàcc ñu xëcc jóg ci xare man ñëw naa ñëw bu ngeen xare ñëw naa jëpp ji ko jox xam ne dafay màggal ñu yóbbu yàlla wi xam naa jël jaasi yi dañ leen di ñor ci seen mbar jaamu yàlla rek may indi leneen indiwuma suñu naan man ñoo wax leen ko ñu ne ko Muhammad bi dugg yow nag ba yow wat Kaaba bi dina neex yow may nañ la mu ne Kaaba bu ñu xaayee Muhammad amuma ca soxla Kaaba gaa ngi nii du ma ko wër jaxasoo mu bari wax ci diggante bi yéen a dégg na rajo bi ci ginnaaw Usmaan mu daal di dégg ñu ne su fekkee rajo bi Usmaan du ma gis gis bukk dafa ñu ma matal di dóor loxoom bii loxoom même na gaa yi waaw bii loxo loxo Muhammad la bii loxo la naa ko def saaba yi daal di ñëw jaayante Sinaan Sinaan moo jëkk jaayante ne ko du ma gis gis lu may bañ nañ Makka waaw wala tax naa bañ Sayyid de kon ñëw na jaayante naa ci Sinaan ibn Abi ñooy jaay askan foofa ci wàll yi ñëw si ëllëg wàcc ah bii junne ak ñeneen ci téeméer gën a gën a wér gannaaw bi Ikrimata ibn Abi Jahl boobu tuubagu mu daal di jiite ñaar déedéet di waxambaane Quraysh di ñëw rek daanu ci xarit yeneen bi ñu ngi ci xeex Xaalid daal di leen jàpp ñoom ñëpp waaw gën a saa jàpp ñu juróom ñett fukk dañu jéem a ci yeneen bi ñu gën a daw dañ ko jéem a yeneen bi yeneen bi na leen dem leen liggéey man xarewuma ñëw nag loolu waaw def jàmm nag jàppale yëfër yi naa ko def xorwate mu ma ko saqati buuru taayif ñëw ne leen yónni leen ma ci waaje su ma demee ba gis ko bu ma jëntee lu ma leen wax rek topp leen ko topp leen mu leen man ñu yónni ko mu ñëw ñëw seet si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw xool xool xool gis jërëm yi nga xam ne moom lañ màng pour hadis gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu feer ba mu yàgg mu ne Muhammad daal ñu jël ñu rek ñoom nga yaakaar pour xale xure yi ay nit ñi ñoo xam ne indi ci yow rek moo tax ñu naan yow waaye bu ci def bu xale dañuy dawal ci la ñu ne waaw kat Sadio ba Sadio waaye xam ne kenn mënu ko naan ci jooro mu ne ko kanam mu ne waaw kat bi ah mu ne yow defal nga ma teraanga dafay ma la ko yaaram su la sa naaw la defalee teraanga bi tey doo ko mën a doon doori doxee di ñëw jage yonent bi buur buy waxanteeg buur yaaram dafay tey jëfi ci moom moom jàpp na boppam buur la yonent buur la ñu ne ñu ñëw ci ci yonent bi rakam fekk mu xëy na tey mu soog a ji moom moom la keroog sàmm yonent bi mu daal di ko di jaajëm jeex waaw ne ko bu ci ci lii laal loxo yonent bi rek man sax sa baar. war nga taw ñëw ko ñëw ne Quraysh gis nga lu ma leen aw fii ci xareet Muhammad dem naa Paris nañ gis naa nañ màggale Israa ne nit ñi saaba yonent bi màggale Muhammad dem naa Rome gis naa nañ màggale Qaysar waaye gis nga mois bu ma nga ciy gisam ba mel ni Muhammad di luy wax ñoom ñëpp ñu nga ci ci nga boppam jana ci ci mu bañ mu naaw wax rek ñëpp jëkkante ko muy jàpp ñu rente ci njàppit na bu taxee ñu jëkkante ko ñu daway am euh, ray ci daw yaa ray ci ray ci sama mayoon ci njëriñ ñu ne ko da ngaa rew waa ji rek ñu ne man ragal wax gëlee mu ngi taay loolu ñu xam rek parce que dafa ci moom yéen a ko li mu moom xare indiwu ko ñu ne yàlla rek dafa indi soo bi nag ba mu jël see waxtaan ak Quraysh ñu leen waaye bu leen fàggam mukk bañ caaxaan moom. te soo di jël see yéen a ngi seen ko ne gaa la xam ne soo la ñabal te ku bëgg xaar fàngawam daa ko soo yi di jàpp di ci ni di jël di lépp fukki at buñ xare buñ dimbale ko xare ñun buñ dimbale ko xare yow boo xare ñun ku ñëw jébbalu fi nañ ñu ko delloo koo xam ne bàyyi na ko ñu bala ko ñu gisee saaba ñu ko fekk si ñu nañ ñu ko bàyyi yéen a nangu yooyu yëpp ba nga xam ne laj na dana jóg leen laj seen i at yi rek ñu war a ñu ji wax na ko saaba yi def lu mos a def seen dugub ñoom ñëpp ñu dem nañu ko béyee ndax yaa ngi daal di ko. moo tax ñu ngi leen di ñëw musalamata wax na saxaaba yi nañ wattu sa lëg seen xar yu kenn defu ko ku ne ko jógal lëg sama yu rek sa sa wat loo def rek ñu dañ ko def yéen bu génn rek daal di lëg ay xar yoo xam ne mu daal di wattu ñoom ñëpp rek ñu daal di lëg seen xar yi daal di wattu wàññeeku dañ wàññeeku woon ak yéen ne ay saa nañu yàlla wàcc na ci man al saa mu daan at naa ñu ngi jiitam mu ngi naa fa dana wàcc fa la ñu ngi dem Omar ne ko leen di fatu la yéen ne ko fatu la waaye ba fatu ma ka jeex ñëw ci gannaaw juróom-ñetti yaa Omar xam ne la di fatu la rek naana karoon fa tax naa ubbi la ka ñaareel yonent bi ubbi nañu la makka la ci lu na ak ubbi ñu dinañ bëri aji bi waaye nag dafa dugg bit dina ci saaro yetti fatu fa tam xariban dana ñëw fa tam ñu dinañ ñu dina nga jaar parce que la ci ci jëf yi nga xam ah, bi xam ne amul suñu def dara lu mooy ci saati bu la wóoree ne yàlla rek am na lool na lay kooku mu diine la fatul mutlaq na mooy fatul akbar kooku mooy isa jaam laayol fatul li yàq la na baal la kañ la laaw yàlla maa tax dama la na min tam ka ci bakkaatoo maa tax xara ak la mujj na yàlla ubbil na la masa baal na la lépp lu jëkk lu mujj ci say bàkkaar wayu kilma tamu matal ne amatal xewalam ala jëkk yow way aji jëkkam jubal la siraatam yoon mustaqim mu daal ji way faraka la wa dimbal la yàlla masal ni baax jëm la ñu mabbe dina fatana laka fatam ni diinam yàlla ubbil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li yaxfara laka allahu ma dambika yàlla baal na la sa mbooleem bàkkaar lu jëkk ak lu wax ne wayu timma laahu ni'matahu wa yahdiyaka laahu yaaram rafet lu baamu faaxel su ci gënee faaxel bi ci jumla ji jëkk ji rek ci kapp dañu xasa faaxel ja lu mooy wayam faraka laahu tuddaat na moom faaxel bi nit xamal yéenante bi ne yàlla ci boppam mooy ci koy dimbale de ak le ne ndimbal mën da bàyyi ko fenn lu moy ci yàlla moo tax ne nasrun minallahi wa fathun qarib idha jaa nasrullahi wa yansurullahi nasran azizan wa man nasru illa min indillahi kenn du gis nasru duñ na ndimbalal dëgg-dëgg jaanu tak baatam laaw de in yansurkumullahu wala ghaliba lakum yàlla may na yonent fatu makkata matal na ci moom xeewalam jubal na ko yoon wu jub dimbale na ko dimbal lu dëgër de woo moom la fi mooy bëgg nga xam ne am fa la wàcc na mu sàcc na ko daal ko def loolu moom ñu ne ci xale yu jur ñi ba nga xam ne laa wàcc na jur ñi saa yonent moom day xam la muy am yàlla may na ko fatu baal na ko bàkkaatam lu jot ak lu mujj matal na ci moom kay wala mu jubal na ko yoon wu jub jub nag mu ne woo moom la fi mooy bëgg nga xam ne am fa la wàcc na mu sàcc na ko daal ko def loolu moom ñu ne ci xale yu jur ñi gis nañu dooleeku imaanam gëm naa imaan yi ànd ak gëm seen walilaahi ñeel na yàlla junuudu samaawaati ndege asamaan juróom-ñaar wala juróom-ñaar wa kaana laahu man sax dañ yàlla aliman jaaji xamaay mi deefam ak ci man jaaji xarañ ci jëfteefam yéeg kala ngir na mu xarfe am ñu ne way gëm ñu góor wala ñaate way gëm ñu jigéen jaat yi tool sa jiri dana daw min tata ji su seen maaro yi ñu nante xaali dina mbit ñu way déen jaa ba weere tool wayu kafiratam far an way ngeen sa yaati way ñaaw seen wakana masala ji zalika loolu ene waay fa yàlla faw xam jub taxe asiman gu daaji màgg rek du may na du may na way dem lu mel ni may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana leen xarfaal jàmm faral na leen seen ñaawteef te may na leen taxe gu màgg de way yonent ba tam bugal ak naafiq naafiq yi góor ak naafiqaat naafiq yi jigéen wal musrikiina ak way bokkaale ñu góor wal musrikaat way bokkaale ñu jigéen afaamiina ñu ne way jàpp billaay ci yàlla war na sori jàpp lu bon la rek mooy defee yàlla di dimbali yonent yi rek alayhi yàlla na wax ci ñoom daayira di sooy wëndeelu mbugal de wëndeelu wala wëndeelu toroxte de wala bi laaw meram yàlla alayhi ci ñoom wala ñoom sori na mu leen yermande waa ba xam na mu law ñaleen jaanama jaanama wasaa ban na mu masiram ci lal waaye de wala ñu nekk la ñu ñaan yàlla ji loolu sawaati li di asamaan juróom-ñaar wala lépp ci juróom-ñaar wakaana laaw parce que dañu yàlla ak ñu sën aji mat ci buuram ak ñu sën aji xarañ ci jafe-jafe de innaa naka ñun arsalnaaka yoon nan la shaahidan nga aji seere waral sa xeet boobu basiran te aji déglee aljanna ci jëm wala basiran te aji ragal la safara ku weddi ñu toog ñoo gis na ngeen jëm bi laay ci yàlla wala sooli ak yonentam wa tu'assiroo te ngeen dimbale ko wa tuwaqiroo wet ko wet ko doo dañoo sabbaal yàlla bu kala doon jëlee waa Sénégal ci ngoon de ñun dañu leen a kañ ñu bàyyi woon kañ la ñu bàyyi danañ jaayante danañ jaayante yow bàyyi ak réew la am teew de biir damaa ñu bàyyi woon naka danañ jaayante laa la rek ba ñu jaayante yonent ba jaayante wu ñoom kenn lu mooy yàlla ci jëmmam ku topp yonent bi yàlla la topp yadu laahi la xool yàlla xookaay yi aji nekk la ca kaw yi xasee ne ba ñuy joxante loxo ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba yàlla lañ joxoon seen loxo rek ba man naka sakku firi na na maa yan ko naka dana mu firi ala na firi wala boppam ba man aw faa ku matal na mu ñu mu di mag rek. day xool xam naa wax la kañ la al mu xalu ko ñu defal ña way màngi ya ñu demoon ñu demutoon day ab rek waal daa ñu wax ne saxal naa saxalal naa saxalal naa soxlaal amwaaluna arjitunu wa ahluna ak ñoom suuna ba saxir balul naa ñu naan ñu bañ a dem ba xëy ba xëy yaquluna dañu wax yaa sa si ci lam ñu seen maa lay sa ci xulóom ñu loolu bir maa dina ci xol seen rek xul waxal ba ko dana mu jañ la kum ñaareel ñaar ay ci mbugalam yàlla seen dara maanaam déet seen in araada dem na mën a yàlla bi ko ci yéen baram baram dem ak lor araada yi dem na mbukum ci yéen na fan di leen jëriñ de bal kaana bal bay kaana laaw nekk na yàlla xabiran daaji xam ne maataamaana jël ngeen jëf ko rek bal bay ganam tum jàpp ngeen am la ngeen xaliba naka ko fekk bi rasul yonent bu ko dum naa way jëm ni laa yi jëm ci ñaan seen abadan dafa yàlla def na bu yonent bu réeru ngeen di mukk rasul na tarafa tele tan ci loolu ci ko bi kum ci ko seen de ñu ne yonent ba daañ ko faagal mo nga man la de wa sanam tum tan jor to sama so ngap lu bam ko kum tum tan ngeen xawon bi boram ñu do yàlla ko de o man la yonent ku gëm billahi ci yàlla wa rasulihi ak yonentam fa inna nakamun atanna qadamna lil na kala ñal yàlla mun ko samawati ko la sama juróom yaar wala rek ñu juróom yaar rek yaqulu lahu baal li man saaw ñal ko mu saaw o yaa ci kam man saaw ko mu saaw de wa kana la aw hada yàlla xamoram daal de ñal ay rahiman daal yéram de da yaqulu qanna al mukhallafun min defal na ñu dem talaqum li taxaw fa ngi na ngeen jàpp ko sarona bay leen ni na tabi ko mu toppaleen de dañ wañee ko ca bayatul waan lañ dem Xaybar am ca mang yi di jeex naa fekk yéen rek bëgg am ca mang yi def naa bàyyi leen ñu jël suñu wax bàyyi ñu ñu jël suñu wàll de ñu mën a danañu nam naa ñu bëgg loolu ñu waxta salaam raxe attab yàlla ba de ba waxoon kul waxal lan tattabi'una toppat leen rek kasaalikum cam noonu la seen xaala la waxoon la yàlla min qabl ñu njëkk de dafa yàqoon na xam nga ñoo wax ba day tax te ñooñu ñoom ci man mii rek waaye ñun ci yéen lañ bokk daal day kaaru ne kon ñu laa xool dégg ci ñu ñu laa xam ne laa ñu ñëw ci ñoom de pour waxal ñun mu xalaat yéen ñaan way màng te ku laaw na naa xooleen ilaa quwwatin ilaa awun jëm ci nit wuli baatin ñu di borom ay xare sa bi daa ñu dëgër de waxal way màng yi nga xam ne dañu ñëwoon te bayatul ba ne leen yàlla daa ngeen xool si ëllëg ci beneen beneen xare boo xam a ba nga xamee ne xale bi Banu Hanifata da yow maama ba mu seen i matal sa faam mu tëddee ak xale Faris ak Room de yooyu yëpp wax nañ leen ci gannaaw ba de su xaati loolu da ngeen xale ñoom aw si mën a dem jëblu waaye gannaaw faru Makka moom gis rek la arab xale amatu ci de dañ ci teewoon lu may gannaaw bu mu seen i matal mu tëddee da yow maama dañ ci teewoon ñoom topp ngeen yàlla yoo ci ku mu jox leen yoo ci ku mu laaw jox leen yàlla ajran yow la xasanu bu lay ajran way sa tawalaw ndem dëdd ngeen kama tawalaytum na ngeen dëggee woon ñun xamu seen dëkk waaw bi ci mu ngi leen asaaban bu ay woon mu lay aji nekk leen lay saara la maa leen war aji fil maxa xarajin bakkaat ci def bañ a fekk xarabe wala alal araji di jaagan wala aji laji xarajin bakkaat de wala alal mariji di jaagan wala aji raad xarajin bakkaat ci badee jihaad mu ngi kenn ko topp na mu laa yàlla war a solo xam ngeen tam bu xelu bu xarfe ko jana tuuti doon ko jina jana daw ñu taate aji ci seen na naaru yoon ngeen am fere bu ma ñu tawal la ku dëgg na mu nag maa ci mu bugal ko asaaban bugal आणि वेगवेगळ्या आणि म्हटले नाव सुद्धा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بن صادق لما أخلص والقاسم لما سبق الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقال العظيم ورضي الله تعالى عنه وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله لقد رضي الله عن المؤمنين كفر قوتهم وجنا ci jaarante kawoon ca Hudaybiya de ba nga xamee ne yonent yi ne Sidina Usmaan ibn Affaan Sidina Umar la ci kawoon ko demal ma Makka ne leen man ñëw moo pour xale mu ne ko xewal Usmaan moo gën di mat laa ndax moo ko gën a gën a bëri mbokk moo gën a tedd ci Makka rek kuréel nga xam ne sama kër gi ci ñoom dama naan sama wax ñu ko nangu rek yéen a wax nga dëgg xelal si dina wax maa ne ba mu demee ñu ne ko yow day doyoo wër caaba bi waaye yéen a moom du dugg rek ndax ba nu yaaram dañuy wax ne Muhammad dugg na Makka ci Natale te lu yàgg yàgg nag yaaram di waxtaane mukk ne Muhammad dugg na Makka ci Natale ah ba nga xam ne loolu am na rek jaxasoo wax diggante Makka ak xare yonent bi léegi nag dëgg na rey na ci ginnaaw Usmaan suñ ko ñëwoon mu génn ci yàlla ne ko sa ca rey mu Usmaan su ma ñu gis te dafa ñëw Makka def su bëgg a jaayante na ñëw Usmaan moom jaayante na ñu loxo loxo bi doon tëgg def ñu loxo loxo Usmaan rek mu am foofu ca àll yoo xam ne wëñ ca ma saam saaba yëpp jaayante jinne ak ñoom téeméer na bañ jaayante woon na te nag ca leer la wàcc laay ji de ne la xabar bi ya dem na laaw yàlla anil mu'miniina ci way gëm ña ci bàyyoonaka ba danañu garante yow raka sigrati caroon garab ga rek ba nga xam ne saaba yaa jaayante yoon caroon garab ga ñu sëng rek ñu naaw fekk ñu jaayante ak yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ne danañ xeex ak Quraysh te su ci natural bi ñu ci mukk du may ñëw ci Makka wala moom mu dee fa alima ka xam yàlla maa ngi ko doon la nekk ci xol seen yàlla xamal na ne bu ñu daan xool ci dëggu ak matal fa am sama kam wàcce fekk na sa da xale yi ci ñoom yàlla wàcc ci ñoom njàmbaar la dara wa asaabahum tam yoo la leen fatan ak bu dee xale yu bëgg ay jaay de jaay de gaa amee Quraysh mu ma am rek dinga seen yéenoon ci téere yéenoo yéenoo yéenoo seen ñaari at wala seen fukki at wutal ñoom ci at ba nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Talib moo ko doon bind yonent bi ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim ñu ne ko bind ci bind bismillahir rahmanir rahim ñun xamuñ ko gis nga allahumma bismillah ñu doon bind rek la ñuy bind yonent bi ne bindal bismillah allahumma ah di leen mooy xeeno Muhammad rasulullah ak Quraysh ñu ne ko faral ko rasulullah yi ñu nangu ñu yonent yàlla la yonent su ngeen manda yonent yàlla la su ngeen mooy itam yonent yàlla la waaye Ali bindal Muhammad ibn Abdullah Sidina Muhammad ibn Abdullahi Fane Rasulullah Sidina Ali ne ko xaw ma ban loxo waaye du ji loxo moo koy far de def ne moom du ko far foofu la Sufyaan koy jëlee ne adab moo gën topp ndigal de bu la sa royteef sant lépp loo xam ne adab néew je nga xam ne bañ ko def mooy adab nga bañ ko def mooy gën moo moo gën nga def ko rek ndigal la boobu mooy far ko loolu la Sidina loolu la yonent digal fii dinaa la waaye xëy na may na ko mu fàttali ndigal na de ne moom du ko faral yonent faral ko boppam sallallahu alayhi wa sallam bañ a yéenooyee ñu ne képp ku bàyyi ko ci Quraysh ñëw jébbalu ci yow na nga ko dàq bu dee ci yéen képp koo xam na ne murtat na ci seen saaba fekk si ñu na ko bàyyi ñun de yonent nangu lu may jigéen waaye jigéen nga ko ndax jigéen moom su xasee jébbalu te ñu ko gën a aram si moom moo tax ba ci moom di jëpp loolu di ko delloo yëfare yonent nangu fàq yooyu dina Omar jóg ne yonent yàlla xanaa du yonent yàlla mu ne ah kay xanaa du ñu nekk ci dëkk suñ suñ dem suñ dee mu ne ah kay mu ne ko lu tax te defee loolu lépp lu ci defee def suuf rek ñun dañ ko féetale te ñu di ko nangu mu ne ko Omar oh, man de yonent yàlla laa te du ma mën di dara yàlla li ma yàlla di yàlla lay def dina Omar mer ma jàpp ko mu dem ci ginnaaw wax ko ko dina wax dana ko Omar sa xoolam dëgg la waa ji rek fu mu jëm jëm fa xamal ne digal mooy mu ci digal wax Babacar bañ a la nga xam ne moom la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam te moom dañu yéenoo ba noppi nag doomu sooy ñu amri foofa ak ci jébal ne ko ci ci affaire tam bi ma ko delloo yonent bi ba nga xam ne réunion nañ ba noppi nag yéen dem laaj ay at yoon te waxtu rek ñoo ñëw seen dugub ndax jàkkaare bi nekk dina a ne Ummu Salamata digal naa leen waaye seen dugub xam na ne ko da ngay jóg rek julli ci seen at yi laaj seen at yi soo laajee seen at yi war a fa war mu war la rek la ñuy a gannaaw loolu mu daal di watu ñoom itam ñu daal di wàccee ñëwaat yi xar yi daal di watu ñoom ñoo ko di dellu ñu jiwee ci ginnaaw war laaj farat laaj boo xam ne bu dee jaay ngeen ci jublu ñu ngi leen di seetlu yoo xam ne ñu ne jënd ñu wër kaaba bi waaw di la jox sama ci ñaar ñëpp a dugg jamata mu ne waaw ndax waxoon naa leen ñu ci at mi ah war na dégg ne kat yonent waxu ko ñu ci at mi noonu la jënd na ñu dem Makka di wër kaaba bi waaye waxu ko ñu ci at mi yonent na ko loolu ma leen wax. liñ kat bi laa amul picc waxuma leen nag moo ne ci at mi lay amee ñu daal di wëññeeku mbañ wëññeekoo ñu doon wala yàlla wàcc ci yonent bi saaru fàtti yonent ne yàlla wàcc na ci man sànq saar woo xam ne moom dana aduna li ci diggam de jàng yi naa xataa naa raka xatam ni diinam Omar ne ko mu lëb li fattu la am mu ne ko lëb li fattu la mu ne ko lii fattu la mu ne mu ne ko lii fattu la ñoom booba xamuñ ko ne waaye at ma jeexut ñoom ñëpp ñu xam ne waaw Hudaybiya fatu na de jaayante ko woon ca Hudaybiya nag moom la yàlla wax fii ne gërëm na ña ko jaayante woon wax na démb ne seen loxo bañ doon joxante yonent yàlla lañ doon joxante loxo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mën na takkale teem ak teem yàlla de dañ wàññeekoo nag da dem ba tolloo Xaybar yàlla digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu faj Xaybar rek mu daal di takk xare jox raaya ja kenn ci saaba yi mu dem ba mu demee ñu dàq leen damm raaya ja nag kenn ku mu jox keneen ñu dàq leen damm raaya ja te keroog la wax ne damm nañu raaya ji li ñu ne waaw mu ne génn naa ci ci àll sama bakkan bi mu ëllëgee ma jox raaya ji koo xam ne su ma ko ko joxee duñ ko dàq te duñ damm raayam de ëllëg ma jox raaya ji koo xam ne sopp na yàlla yàlla sopp na ko de gis naa war na ne mos la mébét ak fan lu may guddi keroog day nelawul bëgg rek yonent fal ko ndax li ñu ne bëgg na yàlla yàlla bëgg ko rek te suba sa mu ne ñun ñëpp ñoo delloo war ko ku nekk ñu bëgg ñu jox la raay bi mu ne ana Ali naa bi Taalib naa bi Mutalib ñu ne ko dafa wanante wanante woo xam ne jëppandi ñoo ñu teew mu ne xooleen ko rek ñu ñëw dina Ali ñëw waaw wanante jéggi dayo yonent teg loxoom ca bët ba rek mu dal di wéet na ne ji def dundam pour wanante ci benn bët waaye wanante waaye bi yonent tegoon loxo moom jaaratu ci wanante mu takk raay jox ko rek ci dana bi daf lak jubali Xaybar yonent na ko taxawal yàlla jubal ci sa loxo kenn nit rek mu wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah moo gën yàlla may rawaat naa li ci biiram de noonu la yàlla bëggee bëgg noonu la yàlla bëggee góorgóorlu ci xéefar ba dugal ba ci lislaam mu wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah kenn rek moo gën ak naa li ci biiram ibn haali gali jam tar raaya jële maa rabu jambaari xewoo ci nga xam ne dina ne xeexat moo doon damaraay ci dëkk yi dëkk yi di sëy yooyu nga xam ne ñoo doon digal raaya ya dal di génne jaasiyam de nee naa Xaybar xam nañ ma maay maa raw borom jàmbar ja borom gànnaay yi ñaaw yi borom xarkanam bi ci bi ci bëgg a jàkkale man di ñaar yi ne ko man maay maay ki nga xam ne sama yaay dafa ma tuddewoon gaynde de di ñaar yi ba muy niir yaayam daf ko tudde gaynde ndax daf ko yaayam daf ko tudde muy niir giraal ba di nelaw yaayam dem gaynde takk ko ca lardo mu xeex ak moom te boobu mu ngi ngir ba léegi jànd ah ba yaayam ñëwee na ne man la kat gaynde laa jiite moo tax ñu ko wax Aydara moom la Aydara mooy gaynde moom la sëriñ bi sant na leen wax ba léegi ñu wane ne jaar yi lañ bokk ñu daal di faj waaye ñu rek mu daal di ñëw maarabu moomu daal di koy caw jaasi ne waaw ci ginnaaw yi dañuy wax jaaseem su jógee kaw rek dana xar ci xeex ak ñaari xar waaw su jógee weer rek dana ko dagg ñaari dañuy def noonu la bëri woon doole pour que nga xam ne ñoom fukki nit a ko doon waaw bët bu bët jéem a nag ñoom fukki nit a koy bët mu ubbeeku bët yi ñaari ñu ñëw waaja mu fakkam rot buntu boobu nag ñu ñaari ñu doon loxo càmmoñ rek daj ko def ko fakk dem moom la doxal ñu jël dama maaramu waaw daray maaramu rek daal di ñëw ci sa gën a lañ faa fekk ci màng ak lañ fa am ci xeeti dund mësuñ ko am ci benn xarare mooy man ngi xaybaree Sidina Ali dellusi danañ nekk di ne ba nga xamee ne Sidina Ali caw na maaraw bañ seet ñu ne dugg dugg aw xeer wat na ci jóge ci jaww ji daanu yonent mu ne la xam ngeen xeer bu mbokk ñu ne déedéet mu ne ba maarabu ba yonent ba Aliyu Sidina ba Sidina Aliyu cawe maarabu jaasiri ja jaasi ja dafa daloon ca sasa ja ca la xeer yi ba léegi mi ngi soog a dellusi ñeent fukki dugg Sidina Ali ne ko géej naa ci ki booba su fekkoon ni lu toll ni garab bëtëb melan ci ñam wala ndox ñu ngi ci sama biir bi kon du gëdd de waaye booba mi ngi xiif be lu toll ni bëtëb su suuf melan ko ci ñam wala ndox desul ci biiram ba muy dóor dóor dóor kooku bu lekkee watul kum doon du baax yeew rek waa saa boobu tam jox leen saafaraanu ak bu bee xar yi ba lu ko dee ak jaay ba nga xamee ne saa jaayante nga jaay baatu na du am dëgg na yàlla wàcce na ci ñoom njàmbaar ba noppi xelul foofu jox na leen yoo xam ne yu jege la de mooy hubbe yi Xaybar ya de kasira tan bu yaa ci bëri yaa xam na ara lañu jàpp ko al mang yu bëri yoo xam ne jàpp nañu ko ci Xaybar wa kaana laahu masatan yàlla ma tey wax naa ko sama xariban parce que naa wax ne isa jaa nasrullahi wal fathu nga xam ne sos ñett la sos ñett yàq yàlla ñett yoon da nga jeex ci ay jëfam jeex ci ay meloom jeex ci jëmmam sogaram fasu la ko bar rek waaw soo jeexee ci jëf yi kooku mooy fasu xay soo jeexee te mere loolu mooy fas ñu diin soo jeexee nag ci jëmm ja tàkk waaw loolu mooy al fasu la ko bar rek nga ñu fi def ak màngo yoo xam ne bëri na de jalañ màngo Safinatu bintu Uyayna Barde bañ jógee jar-jar ya ci dëkku Kalbi yi ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko may ma ci màngo ji mu ne ko demal tànnal boo ca bëgg rek sobal may naa la ko mu dem ci Safinatu mu tànn ko rek di dem ak moom ñu ñëw mën da nekk ci loxol kenn lu mooy sa loxo jamonoom yonent ne dab leen di xeeta ñu dab di xeetub këtt yi mu ne ko bañ ko da dem tànnaat ci jarjare bu la neex rek mu bañ ko yonent seet safiyatu dal di ko ba yàlla ne ko banaa la yàlla muy saccam sakk naa la de def ko muy jabar de ba yonent ñi di ci jóge xaybar mu ngi amee mànge ñu ngi jeex toj na Xaybar ñam ña fa doon indi ay jiir yëpp rey nañ leen mu ñu tuddee te itam de doon pour Xaybar rek muy Safiya bint Huyayy Nasr wa kaana Allahu masatan ja'ala seen gaa yi mag ci nguuram ak ñoom yaa ngi xale ci ñoom ñoom de kenn ci saaba yi ngay yonante man dama bay sama ay kët ak samay bagaas ca Makka da dama ko bëgg a jaay mu jaar dama bëgg nga may ma su ma demee lu ma neex rek ma wax ko ci lu dëgg ba mën a jot sama alal yéen dina ko may alal loo neex boo leen waxal mu ñëw daal di jégaat waa Makka léegi ma wax leen lu leen dégloo yéen a ngi fi jógee ci jaante waaw ku dee jeex yi dem na Xaybar xare na ba xanañ ko ndaxel boo xam ne mënu koo ci jaadina saabam yëpp jàpp nañu leen jaam man nag dama bëgg a wan gerte maam yëpp ci dëkk bi dem. waaw jëm ci yëf yi rek saa wey kuréel bi tamit kontaan na daal di ne loolu mooy dëgg daal di ko dimbalee jaayal ko yëfam yëpp wala ñu gën a boobu daal di yëngu xaalisam ñëpp. romb Abbas ñu naan mu tëddi Abbas ne ko lii sabab yi ma dégg ne yaa ko wax ci dëkk bi ba ñëpp yi seetoo nam demee mu ne ko nëkkal ma dama wax la li dëgg léegi ñëpp ci fan lañ ko ko nëkk bi gannaaw ñëpp ci fan lañ ko nëkk bi lu neex yéen a ngi leen di digalee. dem na Xaybar toj na Xaybar rey nañ góor ña jàpp nañ jaam jigéen ñaar xale ya man ko bay ñu séetalee doomi buuru Xaybar maaral gannaaw ñetti fan nag sax wane li ko gannaaw ñetti fan nag Abbas tey sañ te sës ngënu waa jàpp yatam di daagu bu baax a baax jëm ci coow Makka naa ee muñ muñ lu musiba dal gis ngeen ñu ngi fërante mi ko dal di dal dal mboxam ni mu ne leen xam ngeen lu xew ñu ne lan mu ne yonent toj na Xaybar moo ko moom tey góor ñi fa doon yëngatu ñëpp rey nañ leen am na fa man bu jaa ma ngay séddale loolu pour Xaybar ñu ne ko foo jëlee boobu xabaar mu ne di ngeen jëlee ngeen xabaar la gannaaw ay fan nag ñu Najaasi buuru Habas juróom ñaar fukki ñu yónni yonent bi ci feeñam ak jëbbam ak jaayanteewu yonent jëlañ indiwaale Ummu Habibata doomi Abi Sufyaan ya nga xam ne Najaasi sakal na ko yonent indi ko ko def jaram la Room mat Faaris wa yawma idhin yaqulu al-mu'minuna bi nasrillah wa ajala

aaye leen masjidil haram ne du ngeen ca àgg wala biya dañ ca àgg maa ko war di luñ jàpp an yab lu xam mu jafan may dayoo bara bopp la jëm de nga xam ne ñun ñëpp seen aadi àgg jafañ ko wax na la jëfe mooy marwa wala wala rijaalun dugante ko aw góor mu'minuuna ñu di way gëm wani saa naa ci jigéen mu'minaat ñu di way gëm yu nekk ca biir Makka lam taalamu xamu leen leen an ta taw mu ngeen rayat leen ba si bokum ta jot leen minum ci ñoom maaratun gàcce bi xayri elmin ci xam-xam su taxu jonat loolu kon yàlla ci nga yonent bi mu faj màkka keroog de gara léegi tamati ci bu day dee yonent bi waññeeku mooy booba ji ñu bëree nga ci ci màkka di nëbb di rëggëm booba su yonent bu gën màkka duñu leen xam ñëpp dañuy ray te bu ñu rayee ji dina am bakkaar moo tax yàlla kat waa xarala ba nga xam ne yonent waññeeku def yooyu doo gën gannaaw ba nag jiw nañ la ñëpp waaw feeñ nañ la jiw si la laaw ñu na xafe yàlla te rahmati ci yërmaandeem la ci gëm yàlla ma ne saa ku mu soob law sa sa yàlla doon nga beroon nañ ñoom ña gëm daa sax naa kon tey nu bugal àll dina ñu nekk ba nawet nañu minut ñoom de su fekkoon ni boobu ci ñoom dara nañ bañ xam ni leen boo yëgalee ñoom ñëpp ñi yóbbu leen àll ba rek wala yàlla musal leen. asaaban bugal aliyoom daa ñu metti de jaala ba defee alla dina ñaañu kafaroo wet nañu te kolobin ci xol seen alhamiyata cox cox looga amiyata jaahiliyati cox cox loog way lii nii rek ba nga xamee kuréel lay njokkalu di cox lu waaw topp xaabay ngir ba ñu jëkkee nekk ci sa ngir ak seen doole fekk bee loo woon mbóot war ñu la ko jox de te sirru laa ilaaha illaa Muhammadu rasuulullaah yàlla ngi wax ne saaba yi ñoo ko yeyoo te ñoo ko yelloo moo mu jox leen ko de moo tax mbóot buñ ko jox bu tooñ nga mbóot ma buñ ko aaye itam bu ko yelloo kon tooñ nga kooka de loolu moo tax wàllu yi nëbb seen mbóot danañ nettali am na benn sëriñ amoon na benn taalibeem bu ko nanguwul ab diit nag mu ne ko dama bëgg nga xamal ma bis mu laa sant nga xam ne ci la ñuy toppandikoo mu ne ko sëriñ bi di ko wax muñal muñal muñal muñal muñal dem sa njaboot sëriñ ba sëriñ ba ne ko demal ca pour wala ca yoon sangam xendu ko bu ngoonee nga ñibbi si loo gis nga wax ko. mu dem indu fa gis màggat moo xam ne jege na juróom-ñeent fukki ma nga taxani matam te mat moomu lay jaay bu jaree ci lay amal añ bu jar bu taw du añ benn alkaati fekk ko wa bugal ko nangu matam ma ne ko amal matam yóbbu ko ci foofu buur bi mu bëgg a bañ mu dóor màggat moomu dóor ko rey da màggat moomu ci yanu mat mooma dem jëppale ñu ko ci foofu buur ba mu ñëw ba ñu ne ko loo ko ne ko loolu laa gis mu ne noonu màggat moomu su fekkoon xam nga mu laal bi nga xam ne loo ñaan mu am nooy def mu ne kon ma ñaan alkaati moomu maa la ko laal li mu def màggat moomu mu ne moomu nag moom xamal li mu laal man màggat moomu ñuy tooñ ñu ñu ko toroxal mu ne ko man mooy sama sëriñ ci boobu de moo tax nga xam ne yàlla boobu laa ma tëdd yàlla aliman bi gis nga ni njëriñ ci lépp def de la xam sa daxal laa dëggal na yàlla la soo doon yonent dem ba ru yaa gën dëgg bi laa ci dëgg de la yonent ne woon gënt naa ñu dem Makka ñu ngi watu ak a duuk ak a lëkk suñuy adiw yàlla dëggal na gënt boobu de mooy lan da tax ko nun na wallaay da ngeen xarab al masjid jàkka yàlla la ma jëriñu wax maa insha Allah dem sama yàlla amin na ndig mu ngeen di woy woon yàlla dig na leen ne laa budda da ngeen dugg Makka di wër ca Kaaba ga te du ngeen ragal dara de incha allah ñu wax na ko ngir barkelu wax na ko lan nit xamal ñu waaw ñun li ñuy wax dem jëm ëllëg wax nañu wax incha allah waaye yàlla wax moom soxlawul incha allah ndax moom mooy soor da ngeen dugg Makka di wax seen bopp ba mu xas dinaa way duuf de la ma xool am na ne watu nag. ci ku aj ba ku xonga ba xeweeku wala ku aj ba xeweeku watu moo gën duub de watu mooy watu waleen kawar bi duub mooy nga def waaw nga puus say kawar bi bàyyi cee dara ndax li yonent ne yàlla yàlla yërëm watukat yi ñu ne ko ak way duub yi mu ne yàlla yàlla yërëm watukat yi ñu ne duufukat yi nag mu ne yàlla yàlla yërëm watukat yi ñu ne duufukat yi nag mu ne ak duufukat yi daa taxaw ba ragal ci leen faali ma xam na mu maanaam kaala mu woon ngeen xamul ci xëy noo ko jaara tam def min dooni taalika ci xëy lool ne fatan ak bu fee xari woon ko daal jege ñu mooy ko ma ngi tay bare defal na leen fatul xari yi ngeen faj tar man la man yeneen ci jëlee wow wow moom buur àll bi mooy buur bi nga xam ne ar sore yoon na mu ar sore woo yoon def ko bi doo daa ci bu ko ci ni naa fekk ñu yëkkati yi si raw ñu na mu nafal baala ji ji ñu ko ñu yëpp rek yàlla ci yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko diine lislaam te dana kawe diine lislaam comme mot wala diine yëpp addina ci lu mooy lislaam matale na addina mboolem diine yëpp ñu xolli leen lislaam def ci dërëm yàlla la koo xam ne addina du tukki taxul mooy maanaam laay wala lislaam moo féete kaw kaw diine ci zaahira mi ni am na lu ko koy rek xam ne moo féete kaw rek jullit ñi yàlla rek lañ gëm yàlla rek lañ ragal rek lañ yaakaar ak li tuutee li ñuy ay jumtuwaay ak gannaay yëpp te réew mi seen kóllëre ndax yàlla lañ sukkandiku te ragaluñ dara ñu ci def li ñuy bëree li ñuy bëri kàttan ak li ñuy bëri gannaay ay pexe yëpp. ngir ñeent gën a naroo dañ leen a ragal ragal ragal ragal la nga xam ne soo leen a xuuf ñu daw te ci li ñoom ragaluñ leen kon nag lislaam a féete kaw fii waxtu wii mu mel ni dañ ko na sax moo féete kaw rek te loolu yàlla wane foofu dooleel te ragal yooyu rek moom la yàlla waxtoo lislaam ba léegi waxoon na ne sànni na ragal ya ca xoli yéefar ya loolu jagu jamono joojale benn yéefar fu mu mën a ne yàllaa ngi def ci xolam ay ragal ci wàllu juddu ragal yooyu taxut nag moom kon yéefar yi far nañu àdduna de ndax lislaam rek lañ bañ yu mel ni laaj ci seen i bët waaye daal ànd ak loolu yëpp ñu ñooñ lislaam gënu gënu sax ñoo ñu ñooñ lislaam amuñu ñu dem xayma de waxtaan bi daal di laaj yàlla day daan yaa ji de dëkk dëkku de yàlla doy na la seede ne yeneen def dëgg nga muhammadun muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah mooy yonent yàlla de yàlla màggal leen Muhammadu moomu nag tur mooy turam di ko Abdul Mutalib tuddee su dem ci asamaan waroon Ahmad yàlla géñ ne du mukk nit koo xam ne su la wala Ahmadu la moo bëgg soo sa doom nga tudde ko Muhammadu na ne loru kenn ci yéen gëtam am yaari Muhammadu ak ñetti Muhammadu maanaam nga am sa say doom yëpp nga tuddee Muhammadu waaye itam du lor de dafay jëriñ du lor am na waa yoo xam ne ci bari ay na juróom-ñett bu jaar na sa def aw yu ba mu dee kenn julleewu ko yàlla yi wax yonent ba ne na jóg jullee ji wàññi yàlla wi de ñu seet naa ko fi dee tey ñu ne Fatou bii rek lañ xam ci guddi yàlla mu ne yàlla yaa ngi may julleloo wala yàlla te man ci duma benn nii lu may nii Fatou bii nga xam ne mos na def lu baax mu ne ko def naa def ku ñu bi tawra ku ñu dégg du Muhammadu waaw mu tëj la xaw bon ko de looloo tax waaw ma bind ma ci sama diwaan wala ñu dajoo ma jullee ko jotuma ci lu mu jëf dara ak maa waa ñu nekk dañoo ànd ak moom. saaba ya seen melaw ngoo ashiddaa way xiif lañu ku fari ci léefar ya ramaa way yaram lañu baynahum diggante seen de way yaramante lañ baynahum diggante seen ramaa way soppante lañ baynahum diggante seen de yonent moom mooy yonent bi yàlla aw yiw de te yoo sa bari julli ci guddi sa xar kanam dana rafet ca bëccëg kooku mooy mandarga moomu yàlla wax zaalika loolu la ñuy doon ci melaw masalu mooy ngelaw teel gi tawreet di ci tawreet tawreet noonu la mel de saa waay yonent bi dañoo xii xéefar dañoo soppante seen diggante dañuy rukkoo ko su jóor ngir bëgg nga demal yàlla wàññi ne seen xar kanam yoo xam ne leer naññ nit dañuy bëri julli loolu la tawreet wax rek bu masaluhum melokaanu bi ñu jiitu ca liñ jiit nag liñ jiit moom it melal na melal na saa fay yonent bi te sax am na ka fay lañ axraja moom gën a nangu shaqahu gàncax xam nga de benn mbay mu tàmbalee saxal gàncax ba aar waroo dem dëgëral ko te saxlata dem fal. fas dara tamit araatoo ci ca peram de yu ñibbu dana mu yëngu saxaaba bay ña de yu moom daf ne saxaaba yonent nii lañ mel dafa mel ni mbay moo mu tàmbalee sax weer ga mu màgg ba dëgër gannaaw ga xol ba fees dell fan toj nga xam ne baykat bu ko gis dana kontaan de ñu ne génne na gàncaxam nga ci Seydina Aliyu dal na dëgër na ci Seydina Umar génne na cuucam kay ci Seydina Abubakar Siddiq dëgër na ci Seydina Umar ibn Xattaab leer ba dal na Seydina Usmaan mu taxaw ci peeram sidina Ali ibn Abi Talib ñooñu xulafaa al-arba'a booloo lislaam mi ngi meloon ni ñu néew doole ñoo de ba muy loo baykat ya Yaxya def na yàlla loolu dina mu mer lool di ñëwaat su faara yi lu tax yàlla feeñal ci ci njëlbeen ñu néew doole ba yéefar yi yaakaar ne mën a faagaagal ñuy dëgër tuuti tuuti tuuti ba mujj dëgër waaw mun a ne léegi mën a tuñ leen dara gannaaw dañu fal leen not ndax loolu gën a merloole su judduwoon rek judduwaale judduwaale seen doole kon moo leen di gën a liñ liñ gis de ñëw gi ñëw doole bañ yaakaar ne ñu duñ tekki ñu yàlla dimbali leen ba ñëw not leen loolu gën a merloo ñoom yëfari de faanda laaw gërëm wax nga doon jëf baale ak i faram laay maa ngi max ko defam ba waa jiran ak ab yoram ak ñoom bi aji